alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci xajjatul wadaa di xajjatul balaag di xajjatul kamaali wa tamaam di xajjatu rasuulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ah, ñu ngi woon ci yoon bi de Médine à Makkatal Mukarram diggante Médina ak makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima ah ñu ngi woon ci al abwaa yonent bi sallallahu alayhi wa agsi na fan al abwaa ginnaaw bi nga xam ne ci lañ gis bi mu rombee bërëb bu ñuy wax al uthaaya nekk diggante ar ruwaysa ak al arj gisoon fa ab kéwél dhabyun ginnaaw gi mu àgg al-Arj ci nettali bu al imaamu ibn Isxaaq alladi rawaahu al imaam Abu Daawud wa al imaam Ibn Maaja raxmatullaahi alayhima nga xam ne muy nettaleeb Seydina Siddiq ak jaamam boobale waxoon nañ liñ ci doon wax ci côté boobu ginnaaw gi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam continuer fi nga xam ne mooy al abwa loolu waxoon nañ la ne xadiis boobu mu ngi ci as-saxiixayn muy al imaamu al buxaari naka noonu al imaamu muslim ibnu al xajjaaj al qushayri an naysaabuuri raxmatullahi aleyhima solo nañu al imaamul Buxaari rahmatullah alayhi mu ngi ko soloo ci kitaabu jazaa'i sayd téere bi nga xam ne ci la def waa ji nga xam ne dafa armal ba pare rëbb ana lan lay fey lan mooy li muy def compensation comme li aaya bi wax te ñu tuddoon ko ci jataay bi weesu ak ba ko jiitu woon te ci tey insha allah la ñuy clôturer masala yi jëm ci wàllu am rëbb ñaari jataay yi weesu tudd nañ ko ak jataay bii tey insha allah te ci lañuy jeexale bu soobee borom bi subhaanahu wa taala al imaamul Buxaari yi kon ci téere boobu ñu la wax ci saxiix bi mu ngi indi nettali bi ci baabu ida wala baabun ida ahda lil muhrimi ximaaran waxshiyan xayyan lam yaqbal wala lam yuqbal mu ne bunta ngi ida ahda bu ñu joxee hadiya joxe kado lil muhrimi ñeel ki nga xamante ne nii dafa xarmaal dañ koo jox kado ximaaran am mbaam moo xam ne yan mbaam sëf mooy zèbre mooy alximaarul wahshi bu ñu ko ko joxee kooku du ko nangu boo xam ne hayyan boo xam ne nag mu ngi dund mooy mbaam mañ ko jox da koy dund bañ ko may zèbre bañ ko may day dund loolu kenn mooy waa ji du ko nangu ka armal du ko nangu ci buntu boobu ci la al imaamul Buxaari eh, rahmatullahi alayhi daal di indi boo demee ci saxiixu al imaamu Muslim ibn al Hajjaaj rahmatullahi alayhi ci kitaabul xajj buntu bi nga xam ne moom la shuraax yi daal di def i baabu taxriimi sayd lil muhrim eh? baabu buntu. tahrimu saydi tere li nga xam ne mooy rëbb lil muhrimi ñeel ki nga xam ne mooy ki armal naka noonu al imaamu Maalik ibn Anas soloo na ko ci al boo demee ci kitaabul xajji baabu maa laa yaxillu lil muhrimi akluhu min as-sayd buntu li nga xamante ne nii ki nga xam ne mooy armal amul daganul ci moom mu lekk ko ci li nga xam ne am rëbb la al imaamul Buxaari rahmatullah aleyhi mu ne xaddatanaa Abdullah ibn Yuusuf mu ne xaddatanaa nettali nañu Abdullah ibn Yuusuf suma sëriñ suñu sëriñ moo ñu nettali ni Abdullah ibn Yuusuf qaala mu ne axbaranaa Maalikun mu ngoog al imaamu Maalik an ibn Shihaab an ibn Shihaab an ibn Shihaab al imaamu Maalik naka noonu càllale boobu la nit ci muwatta am moom al imaamu Maalik ibnu Anas imaamu daaril hijrati radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa ci bunt biñ la wax loolu nga xam ne muhrim bi amul droit lekk loolu la noonu ci càllale bi la ko jaarale moom al imaamu ah, Maalik ah léegi mu ne kon haddathana an Maalikin kon mu jëla ci Maalik waaw waaw ibnu Anas an ibn Shihaab mu jëla ci al-imaam ibn Shihaab hmm? az-Zuhri az-Zuhri az-Zuhri an Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba ibn Mas'ud mu jële ci Ubaydillah di doomi Abdillah ibn Utba di doomi Mas'ud an Abdillah ibn Abbas mu jële ci Mawlana ibn Abbas an as-Sa'b ibn Jassama al-Laythi mu jële ci as-Sa'b ibn Jassama al-Laythi moom mii nag gisaguñu ko masuñu ko woon gis muy as-Sa'b ibnu Jassama as-Sa'b la tuddoon as-Sa'b ibnu Jassama ibnu Qays ibnu Rabi'ata ibnu Abdillah ibnu Ya'mar ibnu Ya'mar al-Laysi ko joowoon ci waa Banu Lays kon as-Sa'b la tuddoon di doomi ku ñuy wax Jassama ah Jassama di doomu Qays qays di doomi rabia di doomi yaamar mu kojoo woon ci waa banu lays moom as-Sa'b ibn Jassaama muy ban lays bani lays ibn Bakr ibn Abd Manaat ibn Kinaana ibn Kinaana muy kon bani Lays ibn Bakr al-Lays ibn Bakr ibn Abdu Manaat ibn Kinaana moom mii nag yaayam yaayam sëru Abu Sufyaan moo ko juróon ban Abu Sufyaan ibnu Harb <laughs> bi gën a siiw ci Abu Sufyaan yi ba Abu Sufyaan ibn al de ibn Abdul Muttalib déedéet abu sufiyaan ibnu harb abu sufiyaan ibnu harb sayyidu quraysh sërëm moo ko jur mais nag sërëm boobu mooy kan am nañu ne mooy sërëm bi tudd faaxita am ñu ne déedéet zaynab zaynab bint harb am ñu ne déedéet faaxita bint harb uxtu abu sufiyaan ibnu harb moo doon yaayam lum ci man di doon daal mooy mooy xam nañ ne kon Abu sufian Abu Sufyan nan la nijaayam la Abu Sufyan na Harb ibn Umayya ibn Abd Shams ibn Abd Manaf kon xam nañ ne kon euh, de toute façon nijaay kii Abu Sufyan ibn Harb nijaayam la woon moom nag moo tax allié la woon ci waa Quraysh gis nga mooy kii waa Quraysh ñooy ay lan ñooy ay nijaayam moom as-Sa'b ibn Jassama ibn Qays ibn Rabi'a ibn Abdullah ibn Ya'mar al-Laythi radiyallahu ta'ala anhu am na nag ñuy nettali ne moom mii di Seydina Sa'b ibn Jassama radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah am na ñu ne fekke na Xunayn comme ni nga xam ne noonu la ko al imaam Ibnul Kalbi rahmatullah alayhi daal di nettale mu ne keroog yawmu Xunaynin bésub Xunayn xareb Xunayn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dane lawla Sa'b ibn Jasaamata la fudihatil xayl waaw mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na budul woon as-Sa'b ibn Jasaama de ay budul woon moom la fudixatil xayl kononte kon de dinañ gàcceel li nga xam ne mooy mooy gawar yi waaw xam nga <laughs> Hunayn dañ commencé daanaka ñene woon ca kanam fas ya dañoo wane gannaaw ah nettali wi nee naa Asab ibn Jassam mii fekke woon na ko ba yonent bi aleyhi salaatu salaam wax ne bu dul woon moom ñu kon de dinañ gàcceel suñu mooy fas ya ña nga xam ne ñoo jiitu woon te yonent bi aleyhi salaatu wassalaam am nañu ne moom la moom ak Awf Malik radiyallahu anhu ñoom la mbokkale woon ba muy mbokkale ah, kon boo seetloo kon mooy fraternisation ba mu doon def diggante saxaaba yi as-Sa'b mi ak Awf Malik ñoom la boole woon ñu nekk ay frère kon dangay gis ne kon moom yàgg na dugg ci lislaam ci wax ji keroog nag bi nga xam ne ci xajjatul wadaa bi nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci la génn madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam jaar fi nga xam ne mooy zal xulayfa jaar fi nga xam ne mooy zal xulayfa jaar bërëb yi mu jaar al ak yi mu jaar ba agsi bërëb buñ naan al abwaa ci la xew-xew beneen bu as-Sa'b ibn Jassaama feeñ comme ni nga xam ne noonu la ko boroom saxiix yi di al imaamul Buxaari ak al imaamu Muslim ibn al-Hajjaj wa kadhalika al-imaamu Malik ibn Anas imaamu daaril hijrati radiyallahu anhum daal di soloowe al-imaam al-Bukhari kon mu ne haddathana Abdullah ibn Yusuf mu ne haddathana nettali nañu Abdullah ibn Yusuf Abdullah ibn Yusuf moo ñu nettali qaala mu ne akhbarana xabaari nañu Malikun imaamu Malik ibn Anas an ibn Shihab mu jële ci mawlana ibn Shihab an Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utbata ibn Mas'ud mu jële ci Ubaydillah moom al imaam ibn Shihab di doomi Abdullah Abdullah di doomi Utba Utba di doomi Mas'ud radiyallahu anil jamii an ibn Abbas moom Ubaydillah mu jële ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma an as-Sa'bi ibn ibn Jassama mu jële ci ki nga xam ne mooy as-Sa'b as-Sa'b ibnu Jassaama al-Laysi mu ne mu ne as-Sa'b ibnu Jassaama moo ko nettali ci moom la ko jële moom Mawlaana Ibnu Abbaas lan la nettali mu ne annahu ahdaa li rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam himaaran wahshiyyan wa huwa bil abwaa'i aw bi waddaana fa raddahu alayhi fa lamma ra'a maa fi wajhihi qaal sallallahu alayhi wa sallam inna lam naruddahu alayka illaa anna hurum waaw kon as-Sa'b ibn Jathama moo nettali mawlaana ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhuma mu ne dafa jox kado may yonent mi alayhi salaatu salaam jox ko loo xam ne ab kado la lan kado bi lan la li rasuulillaahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ximaaran mu ko jox kado xamante ne mbaam àll la mooy zèbre waaw wa huwa ta jamono jooju yonent bi sallallahu alayhi wa bil abwa'i aw bi waddaana fekk boobu yonent bi alayhi salaam ci yoonam jóge Medina di dem xajjatul wadaa di dem Makka mu ngi yemoon mu ngi agsi woon bërëb buñ naan al abwa eh, wala waddaan waaw waddaan moo gën a jege jox fa que al abwaar waaw boo jógee Medina di dem Makka waddaan ngay njëkk a jot moom moo gën a jege al jox fa parce que al jox fa waxoon mooy mahillu ahli Sham waaw yonent bi alayhi salaam ci ajam gii bi Mawlaana Abbaas moo ko nettali woon waqata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li ahli al-madina dhal hulayfa wa li ahli ash-sham al-juhfa wa li ahli al-yaman yalamlam wa li ahli najd qarna al-manazil wa qala hunna lahunna wa liman ata alayhinna mimman mimman arada al-hajj aw al-umra min ghayri mimman ata alayhinna min ghayri ahlihinna mimman arada al-hajj umra wal umra waaw mooy jox fa boobu hein jox fa moo gën a sori moom moo gën jege waddaan moom la gën a jege kër fële mooy boo jógee jox fa jóge Medina di dem Makka waddaan ngay njëkk a jot après nga jot fi nga xam ne mooy al abwa moo tax sorewuñu noonu nag moo tax des fois dañ leen di boole sax naan waddaan wala jox fa wala kii bi nga xam ne mooy al abwaa waaw léegi hein ah mu ne bi mu àggee foofu kon bi yonent bi alayhi salaam àggee al abwaa fii nii ci àggi fala nee na moom al Sa'b ibn Jassaama fala maye yonent bi alayhi salaam ximaaran mbaam moo xam ne wahshiyan boo xam ne day dund la mooy bo bon bu bu bu mooy un un âne sauvage un âne sauvage nag mooy zèbre waaw bi mu ko mayee fa raddahu alay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy delloo mooy nangu ko mu daal di koy delloo mbaam mi mu ko may mu daal di koy delloo ah bi mu ko delloowee nag bon mooy asaabu bon affaire bi euh, boo xam nga rek nga joxe cadeau quand même ñu delloowaat la ko mooy loolu dalay xaw a kii quoi <laughs> hein mooy tem nga xaw a euh, déplané wu quoi mooy affaire bi nga ne ah waa problème man moom sama cadeau bi mbaa du problème da ci am hein <laughs> léegi mu laaj léegi boo nee na bi yonent bi a salaam nag gisee loolu lool fa lamma raa maa fi wajhi bi nga xam ne nag ci la gis li nekk ci xar kanam mooy gis na ne ah asaabu kat bi mu ma jox ma delloo ko ci xar kanamam mooy bon mooy loolu moom day xalaat yi day dem moom baadu man moom damaa amul benn gi yiw gu ne ci man ba moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam du nangu sama kado wala mbaadu la mooy yooyu yépp mën naa traverser mu gis ne daal mu mu mu jàng loolu ci kanamu asaabu ibnu jasama nee na ba mu gisee loolu xar kanam gi daal xaw a soppeeku xaala yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko ah yonent inna lam naruddahu alayka illaa anna xurum ne ko saabu <laughs> lii nii gis nga mbaam mii nga ñu may mbaam mbaam àll bii ñu delloo la delloo wuñ la ko lu dul ne dañoo nekk ñoo xam ne xurum waaw mooy dañoo nekk ci état de sacralisation parce que armal nañ te du ñu génn ci suñu armal gi fekk mataluñ la tax ñu jóg mooy aj wala umra geeg aj gi waaw wala umra ba pare daal di aj li ñu nekk loolu nag loolu moo tax yaa sàmb affaire bi dàq mooy nanguwuñu ko gis nga nga gis yoneen climat sa sa neewul bon de toute façon euh, lu mu xalaat moo xama ah, en tout cas daal bon delloo naa ko tantaan neexu ko ay xar kanam changé na loolu moom mooy seet ko déedéet waxul lool de loolu it lu am solo la mooy nit ki eh, yi nga xam ne ñooy dal nit ki nit ñi bu ñu nekkee ci jamonoy mbégte nee nga bég ànd ak ñoom mbégte gu dagan quand même mooy ñu koy fex mbégte goo xam ne ku dagan la waaw kanta sàcc nañu kii on a réu mooy mbégte gu dagan waa joo xam ne day ay jubilé loo xam ne lu xaraam la loolu moom amoon droit daan dëggu ciy jàppale ci mbégte ay braqueur de banque yoo xam ne braqué nañ di feetu mbir mi nga ñëw naan da non dañoo bëgg te bon dégg naa ne sa sa mbokkum julli nekk ci mbégte nga jàppale ko bon wane ne yow it mbégte boog toujours ne la loolu dafa am solo te loolu sunna la dañ naan la mais nag lii bokkul fo mu nekk mbégte bu dagal waaw loolu bokk na ci waajoo xam ne doomu orjo la am mooy ne waa ji euh, dafa doom ji mu am di ko ngénte di ko kii di ko feete kii jaarul yoon ah yow nga nekk kilifa boo xam ne bu ñu xam nga wala surtout nga représenter dara ci diina ji même jullit nga dem fa loolu noonu noonu amoo ci droit waaw waaye bàkkaar ba pare di kontaan ak a bëgg ci bàkkaar bi mu def résultat bàkkaaram di jur doomam di mu koy kii nga ñëw di ko ci jàppale di ko ci ndokkale loolu noonu dafa xaram mais bu dee mbégte gu jaar yoon koo xam ne soxnaam moo am doom voilà nga wan ne yow it kontaan nga ci nouvelle bi loolu dafa am solo boo gisee nit koo xam ne dangaa ñëwoon sax ngir yéen ngeen nekk di bon di di bëgge mais nga ñëw fekk ko mu nekk ci état boo xam ne xar kanamam wan na ne léegi ah kii kat talul yooyu mel na ni mu ngi ci mettit wala ci naqar bu boobaa nga fexe ba xam bon boo ñëwee bul ñëw fekk ko mu nekk ci naqar nga commencé reetaan non waneel ne yow itam mbir mi kii la ba boo xamee ne dal muy yow itam moo mooy sa xar kanam ak doxalin mu wane ne yow itam compatible nga ci affaire bi loolu mooy jullit mais koo xam ne il est insensible yoonam new ci yonent mi alayhi salaatu salaam ne lu noonu gisoon nañ keroog doomam ci Seydina Ibrahima alayhi salaatu salaam bi génnee àddina da doon jooy waaw waaw parce que buur yàlla moom jaam la buur yàllaa ko teg loolu muy naqar boo xam ne dal na ko mu koy mu koy jooy mu nekk moo tax mu ne lii raxma la bi Seydina Abdurrahman ibn Awf di ko laaj naan ko ay yonent bi alayhi salaatu salaam yow itam mu ne innaha innaha raxma waaw lii nii rongo ñu yërmande la moo tax nekk fii makaarimul axlaaq wala kii nekkul di jaay ne damaa dëgërëg wala yow nit ñi lu leen dal ci bànneex ak kii yow ça te laisse ça indifférent loolu nag du jikko yu mag waaw du jikko yu mag nit bu nee ci mbégte wan ko ne yow ànd nga ci mbégte yi kontaan nga ci waaw bu nee ci naqar yow itam na ko noonu moo tax yonent mi aleyhi salaatu bi mu gisee kii xar kanamam Assaab ibn Jassaama radiyallahu ta'ala anhu ne ah xar kanam gi kat changé na le fait que gado bi ma jox ma delloo ko mu leeral ko pourquoi loolu tamit lu am solo la mooy boo defee dara. ah bul bàyyi ay doute yoo xam ne man na indi sax man na créer bàkkaar ci say mbokk jullit yoo xam ne dañuy ñaaw njort ci seen mbokk jullit waaw ay dañuy def ñun daal dañuy def voilà léegi gaa yi du ñu xalaat seen yoon newu ci seen affaire la wala yow nga ñëw en tant que koo xam ne diine lañ la xamee nga def loo xam ne vraiment mooy nit ñi nag soxla lañ ci leer mbax parce que affaire bi bett na leen te fooguñ ne lii nii lu baax la. yow nga xam ne lu baax la sunna la wala lenn la bu boobaa war ngaa leeral ne leen lii moo tax ma def lii loolu dafa am solo yonent bi sallallahu alayhi loolu la doon def waaw keroog bi mu nee eh, kii eh, eh, gaa yi saxaaba yi radiyallahu anhum naroon a pamti pamtee kaw kaw bi ñëwoon tuur ndox ci jàkka ji neewu leen rek bàyyi leen ko mu jeex bi ñu paree waa ji daf koo woo mu ñëw na ko fii jàkka la ah. fii nii jàkkale dañ ko fee def ngir di sàbbaal yàlla di ko kàbbaar di ko di ko bii ak yooyu mais fii du waruñu fiy def yu salte yi waaw bu ko defee saxaaba yi xam ne te tamit li mu leen wax laa tudrimu laa taqta'u alayhi bawla parce que bu leen ko dog ñoom ñu xam ne ah li tax mu tere leen ko mooy loolu feebar la ko mën a jural buñ ko dogee muy tuur ndox ñu dog ko te tamit am na beneen problème bu ci am mooy buñ ko doon dóor muy daw fu ne léegi muy cur euh, euh, euh, mbéewal yi di di di di sotteeku fu ne mooy dina gën a taqal fépp ci jàkka ji ba pare ñoom ñi koy dóor boo mooyoon am na ñoo xam ne seen moom moom moom moom moom mbéewal yi day dal seen kaw saw yi day dal seen kaw mooy yooyu yëpp nga gis mu wax leen lan moo tax bu laa tudrimu waaw da'uhu laa tudrimu laa taqta'u alayhi bawla waaw waaw te gis nañ euh, bi ñuy gis affaire kii keroog rek bi ñuy tudd Xaybar bi ñuy wax ci wàllu mbaam àll bii nii ak mbaam sëf que mbaam sëf daganul lekk mais mbaam àll bii dagan naa lekk Seydina Abu Talha yonent bi alayhi salaam bi mu ko waxee mu yëgle ci biir nit ñi ne anna Allaha wa rasuulahu sallallahu alayhi wa sallam yanhayaanikum an luhumil humuril ahliya fa innaha rijs da leen a wax lu tax mu tere leen fa innaha ndax mbaam yàpp mbaam yii kat rijs moom dafa nekk loo xam ne sobe la gis nga loolu am solo la waaw boo defee dara loo xam ne nit ñi yow dina nar nga nga wax ne lii sunna la wax fan nga ko teg ci aaya yi ci alquran wala ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaw bu ko defee nit ñi seen xel parce que boo ko bàyyee noonu iblis mooy ñëw di leen na leen gis ngeen de moo tax yonent bi sallallahu alayhi bam taxawee ak sayyidatu Safiya bintu Huyay radiyallahu anha ah am benn saxaaba bu romb gis leen rek daw yonent saa salaam dafa gaaw ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko kaay mu ñëw mu ne ko kii Safiya la waaw kii nii Safiya xam ne ah, kii de soxnaam wax naan mu ne ko waaw parce que pour couper. liggéeyu iblis ci boppam parce que iblis man na ne gis nga de yeneen saa salaam de mooy taxaw jigéen ñi ci mbedd yi jigéen yoo xam mooy loolu iblis forcément da koy indi sam xel mu dogg léegi wan ko ne kii sama soxna laa taxawal nii <laughs> mu leer gis ni ah waa kii de Sayyidatu Safiya la moom <laughs> waaw kii de mooy bintu ay moom <laughs> zawjatu walla zawju sallallahu alayhi wasallam mu moo tax loolu lu am solo la <laughs> lu am solo la ñëw rek di def nii surtout bu dee royukaay nga wala ku nit ñi xool waroo ñëw rek di def di toog di xoolee mel ni yow yaay modèle bi ñu wax yonent saa salaam nga xam ne jëfam yépp dañ ko cee war a roy bu dee luy leeral li tax euh, ñu war a jaamu yàlla la en tout cas mooy bu dee moom mooy leeral yenn yi lan la ñuy wax ñeneen ñi ci des ah kon mu ne as-Sa'b ibn Jathama radiyallahu anhu ne ko inna lam naruddahu alayka illaa anna xurum ne ko bu jarul sa xar kanam di kii de di changer boo gisee <clears throat> ñu delloo la ko mooy dafa fekk ne ñun xurum dañoo nekk ñoo xam ne dañoo nekk ci armal dañoo nekk ci sa période moment de sacralité boo xam ne dañoo jóg ngir aji loolu moo tax ma delloo la ko eh, léegi nag nga ne ma ah kon yow kon yow kon yow sa wax ci kaw loolu mooy kon mbaam sëf daga mbaam kii àll daga na mën a la wax li tax yonent bi alayhi salaam nangu ko nekkul ne mbaam sëf dafa dafa nekk sobe no dane ko parce que joxe na ay bi tax tax bi tax nangu ko mooy dañoo nekk armal waaw te comme que mbaam sëf xayawaan wahshi la mooy du xayawaan ah ahli mooy du animal domestique mais animal lan la animal sauvage la animal sauvage boo xam ne ngir mu dagan nit ki mooy da koy rëbb loolu nag kon bu ko amee indil ko di ko jox kado day xam ne lii am rëbb la bokk na ci yi nga xam ne dañu koy tere ki armal mooy mu lekkum rëbb wala moom muy rëbb wala loo xam ne di lekk loo xam ne dañ ko ko rëbbal ndax suñu boroom moo ne wa xurrima aleykum ma dumtum xuruma suñu boroom moo wax këne wa xurrima nañ ci yéen saydul barri muy nappum napp pum jéeri ji terre ferme muy la chasse maa dumtum feek dañu ngeen di nekk xuuru man fekk nekku ngeen ñoo xamante ne fekk yéen a ngi nekk ñoo xam ne dañoo nekk ci ah dañoo armal war a aj wala ñu umra loolu moo tax ah te ak lii beneen aay bi wax ne yaa ayyuhalladhina la taqtulu sayda wa antum hurum yéen ñi yàlla bu leen ray rëbb mooy bu leen rëbb wa antum fekk yéen seen état seen xaal wa xaalukum annahu annakum annahu annakum xor ah, seen état nekk na yéen da ngeen nekk ñu armal loolu man da nekk loolu moo tax yonent bi alayhi salaam delloo ko waaw gis nga yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy ki ginoon a taxaw ci àtte yàlla yi <laughs> allah allah dafa nekk loo xam ne lu naturel la waroon a doon ci képp koo xam ne nee nga yaa ko fi taxawal walla moom ci moom ngay askane dara mais on est obligé saa bu ñu àggee ci yu mel nii di ko répété waat parce que ñun en tant que wolof ni ñu jàppee boo nee nag waaye yow lan moo tax doo wax ñu ci def ma ne man wolof yi laa xam. ñoom laa gën xam ka ñeneen ñi te ñoom laa dundal xam naa ni ñuy def mooy ne fii mu ne ab sëriñ buy jaamu yàlla sax loolu noonu c'est extraordinaire sëriñ boo xam ne day respecter julli juróom di ko defe ci jàkke yi mais loolu ci boppam moo raar loolu moo waxuma moo raar ci ñépp am na ñoo xam ne ñoom ci lañ dëkk mais suuf ko ñooñu gaa yi dañ leen a jàppewul sax comme sëriñ bu jaar yoon waaw waaw bon yor na sant sanga waaw moom de mënuñu ko cee génn kii na waaw moom de jàmbaar la te foofu noonu kenn du jàpp ne sax moo fa gën a màgg te pour ci yoon moo fa gën a màgg mooy ku deful ni moom moo la gën a màgg ndax julli a taxaw manoo fee ñëw ak loo fi man da pompeeg man wax ba ne yaa màgg waajooyu <laughs> non loolu moom bi yeboo que ça soit clair moom laa doon fan yee ne ñun dañuy fond waaw parce que euh, Euh, en tant que wolof surtout ñi nga xam ne dañuy wootewu ne ñoom tar tariixa lañ ne dañ ciy gis ñu sàggan ñoo xam ne bu dee affaire jaamu yàlla ñu ne ibaadu bi oh, ibaadu yi moom waaw ñoom moom affaire jàkka eh ibaadu affaire woor affaire xam-xam oh, hadith oh, wax affaire spiritualité ñoom ñu yaakaar ne ñoom buñ taxawee ñoom nag ah ñoom nag ñoo war a wuyu ñoo war a wuyu. loolu moo bizarre le fait loolu nekk loo xam ne lu yéeme la waaw loolu lu yéeme la gis nga yonent bi aleyhi salaatu salaam mu ne man mu ne lii nii boo gisee nanguwuma sa lii mooy ne dañoo armal waaw mooy moom ci boppam parce que lii la borom bi tere waaw wa xurrima saydul barri maa dumtum xurumaa xaraamal nañ ci yéen rëbbum jéeri ji fekk yéen a ngi nekk ñoo xam ne dangeen a nekk ñuy ar ñoo xam ne dañoo armal hein kon mu ngi noonu <laughs> hein maa dumtum xuruma moom mu ne man du ñu boo gisee nanguwuñ lii lii moo tax euh, nettali bii nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi xam nga al imaamul Buxaari rahmatullah alayhi eh, gis nga bunt bi ni ko tuddi mooy idaa baabul idaa ahdaa lil muhrimi ximaaran waxshiyan xayyan lam yuqbal mooy bunt bu ñu joxee kado mbaam moo xam ne mbaam àll muy dund la waa ji du ko nangu mooy xayyan la wax bu ëndi xadiis bii boroom xam-xam yi nag rahmatullah alayhi dañ do dañuy euh, lii ab lu ñuy lijjanti la est-ce que réellement yàpp la ko jox wala mbaam sëf la ko jox buy dund hein ana lan la ko ci jox ana lan la ko ci jox ku mel ni euh, ku mel ni ñoom al imaam an-Nawawi raxmatullaahi alayhi al imaam ibnul Qayyim raxmatullaahi alayhi ñoom dañoo jàpp ne hein ma ne bi nii yàpp la woon moo tax ku mel al imaam an-Nawawi mu ne tarjamal Buxaari rahmatullah alayhi bi kawni al-himaari hayyan wa laysa fi siyaaqi al-hadiisi tasriihun bi dhaalika wa kadhaa naqaluu haadha at-ta'wiila an Maalik wa huwa baatilun li anna ar-riwaayaat allatii dhakarahaa Muslim sariihatun fii annahu madbuuhun al imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi mu ne pour dàq ne mbir mi moom de façon nekkul woon euh, mbaam moo xam ne mu doon dund la mbaam suuf moom mbaam mbaam mbaam mbaam boo xam ne bu doon dund la ndax amul ci dara lu fiy wane ne mbaam moomu mbaam la woo xam ne bu doon dund moo tax mu ne imaam al Buxaari de def na tarjama mooy def na baab bunt bii mu def. di ci wax ne mbir mi mbaam la moo xam ne mbaam la moo xam ne bu doon dund la mu ne waaye walay sa fii siyaaqil xadiis amul nag waaye nag xadiis bi mu fi indi mooy xadiisu Seydina Sa'b ibn Jassaan bi radiyallahu anhu amul dara lu fi lu leer luy wax ci lu leer que ne bi da doon dund gis nga xadiis bi annahu ahda li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam himaaran wahshiyya imaamul imaam an-Nawawi rahmatullahi alayhi moo ne fii amul dara loo xam ne lu leer la luy wane ne euh, affaire bi ximaar bii kat mbaam mii da doon dund mu ne wakada na ko noonu naqaloo la ko toxalee hada ta'wil ak mooy parce que ab interprétation la mooy ñoom parce que nee na lii de toute façon leerul ci wax ji ci waxu as-Sa'd sayyidina Sa'd ibn Jassama que mbaam mi mu joxoon yeneen ci ma saa sàmm bi mu ko mayoon bu doon dund la. kon mooy lu ñu interprété la comme ni mu ne ximaaran wahshiyam mooy kon loolu luy dund la mu ne naka noonu lañ ko doxalee ci al imaamu Maalik ah ba interprétation mel nii mu ne loolu nag. loolu neen la ndax riwaaya yi nga xam ne moom la imaamu muslim waxoon nañ la imaamu muslim soloon na ko rahmatullah yu lee da cee leer que ne fii annahu masbuh que ne mbaam moomu du mbaamu kese gu kii mooy lu ñu rendi la woon ba yàpp yi la joxe waaw ku mel ni al imaamu ibnul qayyim <laughs> waaw amaana nag bon euh, ne woon ne ne baatil la moom moom mooy loolu euh, dafa xaw a excessif waaw <laughs> waaw mooy ku mel ni al imaamul Buxaari loolu mooy mooy ta'wil boobu même bu dee dañ ne ci ta'wil la ko jële mooy parce que ximaaram wax si yam mooy ne mbir mi baatil loolu lu excessif la voilà <clears throat> te dinañ gis ne waxam jooju am na lu koy jàppale comme li imaam an-Nawawi wax mooy riwaay yi jële ci Seydina imaamu Maalik mu jële ko ci an Zuhri rahmatullah alayhi riwaay yi njële ci al imaam az <coughs> al euh, euh, Qayyim moom itam loolu la dëgëral <coughs> moom loolu la dëgëral waaw <coughs> mu ne wa amma al ixtilaafu fi kawni alladhi ahdaahu hayyan aw lahman fa riwaayatu man rawaa lahman awlaa li thalathati awjuh mu ne kanta wuute bi am est mbaam àll mi bi nga xam ne mu ne kantaa riwaaye bi nga xam ne mooy wute bi am est-ce que moom ah <coughs> que ne li mu ko may mbaam mi mu ko jox kado mbaam mi mu ko jox kado mooy da doon dund wala boog la yàpp la loolu mu ne riwaaye yi ne yàpp la moo gën a dëgër moo gën a yey ndax mbir ni ndax ñetti wàll waaw mu ne li ñu njëkk mooy riwaaye yi nga xam ne ñooy wax ne yàpp la ña ko nettali dañoo takk mbir mi ba waxaale si ndax ne yàpp wa ba mu koy indi sax moom as-Sa'b ibn Jassama deret ji da doon tuuru waaw mu ne ko loolu day wane ne kii moom dafa xew-xew bi moom bu baax sax ba xam ne mooy lii nii amoon na waaw te loolu mu ne beneen affaire mooy kantaari waaye ne laxma la euh, ximaaran waxshiyan loolu contradictoire la que yàpp la parce que <laughs> waaw parce que mooy ne yàpp kay man nañ ne waa ji ah, man de aw nag la ma may ñu jublu ci ne yàpp nag la ma may waaw mooy dañoo jël yàpp yu tudd ko euh, yàpp la mu doon te loolu mu ne wa hada mimma la tabahul lugha lii moom al imaam Ibnul Qayyim mu ne te nag moom mooy langue bañu ko mu ne kantaa ñetteel bi mu ne ñetteel bi mooy riwaaye yépp yi des ci leneen riwaaye yi d'accord nañ ne dëppoo nañ ko ne lenn ci parti wu mbaam mi lañ ko lañ ko jox lañ ko may yii ne tànk wii nii ne fii nii wax yii yii ne aw dagg la ci moom ak loolu lépp daal loolu amul contradictoire waaw amul benn contradiction euh, léegi nag loolu la waa côté bii wax waaye boo gisee al imaamul Buxaari rahmatullah alayhi li mu doxale mooy le contraire ak li mu tudde buntu bi mooy le contraire lu ñuy wax waaw mooy eh, ndax imaam az-Zuhri moom riwaaye yi ñu jële ci moom dafa dëppoo ci benn affaire këne affaire bi lañ jox yonent mi alayhi salaatu salaam am mbaam la ah moo tax al imaam boo demee ci Fathul Baari imaam al al al xaafiz al al al xaafiz ibn Hajar mu ne lam tuxtalaf lam taxtalif boobu ar-ruwaatu an Maalik fi daalik wa taaba'ahu 'aammatu ar-ruwaati an az-Zuhri wa xaalafahum ibn Uyayna an az-Zuhri fa qaala lahmu himaar al-wahshi mooy bi nga xamante ne nii. ci lay wax ximaaram ximaaran wahshiyan partie boobu nga xam ne ci la imaamul Buxaari jële ne kon bu doon dund la mu ne lii nii kenn daal di wuti wute ci ñi nga xam ne ñoo ko soloo jële ko ci al imaamu Maalik mu ne te loolu ñeneen ñi nga xam ne ñoo ko jële ci imaamu Zuhri ñépp ñi ko soloo xadiis bii mooy mbokk ta mbokk taalibe imaam Maalik yi ko jële ci sëriñ même sëriñ bi mu imaam Zuhri yi wute wuñ ci ba mu des al imaamu Ibnu Uyayna de Sufyaan ibnu Uyayna moom mu jële ci imaam az-Zuhri ne lahmu himaarin wahshi ne li as-Sa'b ibn Jassaama radiyallahu anhu joxoon yonent bi alayhi salaam mooy yàpp ndawalu mbaam boo xamante ne mbaam àll la muy zèbre zèbre waaw te loolu moo nekk ci Sahih Muslim moom la ñoom imaam imaam moom la ku mel ni al imaamu an-Nawawiyu rahmatullah alayhi doon wax nii mu ne waa imaam al-Hafiz mu ne laakin bayyana al-Humaydi muy al-Humaydi di Abdullah ibn Zubayr ah nekkoon àndandoo al imaam ash-Shafi'i newoon sëriñu ñoom imaam al-Bukhari yu rahmatullah mooy kii nga xam ne moom la njëkk a indi li nga xam ne mooy xadiisam ci saxiix bi muy al imaam al. may diyu wal imaam al-Humaydiyu rahmatullahi aley moom la njëkkandi xadiisam li nga xamante ne mooy ci saxiix bi loom nag moom moom imaam kon mu ne moom leeral na moom leeral na ne leeral na al leeral na te moom taalibe ah, Sufyaan la woon ah, mu ne moom leeral na mooy ah, ànd doom la quoi en même temps jëli na ci moom ah na ci eh, ah, imaam Sufyaan sëriñ bi sax ci al imaam al-Humaydi voilà loolu laa bëgg wax léegi eh, mooy moo tax mu ne lakin bayyana al-Humaydi saaxiba Sufyaan ñoo doon ànd mais jële na ci moom lu bari mu ne mu ne moom al-Humaydi saaxiba Sufyaan leeral na ne da doon wax boog ne fii hada al-hadiis ximaara Wahsh moom da doon wax ximaara Wahsh mu ne Sufyaan ibnu Uyayna imaam Sufyaan ibnu Uyayna ximaara Wahsh la doon wax summa saara yaqulu lahmu ximaara Wahsh après mooy xadiis bi am nay temps bu ko doon nettali ximaara Wahsh kese la doon wax après mu mujj di wax lahmu ximaara Wahsh mu ne imaam alxaafis ne kon radiyallahu rahmatullahi alayhi fa dalla ala tiraabihi fiihi loolu nag tegtale wone ne kon kon imaam Sufyaan moom moo def def la ci mbir mi waaw parce que da doon wax ne mbaam sëf euh, mbaam sëf ab non mbaam mbaam àll lu dama mbaam sa mbaam àll après mu ne yàpp mbaam àll ah mu ne loolu nag kon dañuy wan ne kon ka nga xam ne moom moo moo changé lam doon wax kooku kay mooy mbir mi ci moom la amee benn benn ittirab sauf que li ñoom al imaam an-Nawawi wax ak imaam kële mooy am na yeneen riwaaye tamit yuy ñëw yoo xam ne dañuy wax ne yonent bi alayhi salaam laxmu ximaaru wahsh la waaw akanta sauf que al imaam al xaafiz ibn xajar nee na min awjuhin fiha maqaal ci yeneen wàll yoo xam ne day dëgëral waxu imaam Sufyaan bii bi mu mujjee wax ne day wax ne yàpp mbaam sëf waaye nee na ci way wàll yoo xam ne nag am na lees ciy wax de mu ne bokk na ci ma axrajahu tabaraaniyu li al imaam at-tabaraani solo min xadiis tariiqi amr ibn dinaar mu jële ko ci yoonu am ibn dinaar mu jële ci yoonu amr ibn dinaar ah at-Tabaraniyu mu jaar ci yoonu ki nga xamante ne mooy Amru ibnu Diinaar ah, mu ne lan la wax foofu hmm? ah, ani Zuhri mu jële moom ci imaam Zuhri mu ne waaye nag isnaaduhu da'if mu ne al imaam wax na ci musnadam mu ne axbarana al-Fadl ibnu Muusaa an Muhammad ibnu Amr ibnu Alqama an qaala lahmu himaar mu ne waaye waqad xaalafahu moom foofu Amr ibn Muhammad na Amr na Alqama moo jële ci imam yi lu wuteeg li imam Malik jële ci moom ak ñi ëpp ci ñi nga xam ne ñooy ñu dëgër ñi ci imam Az-Zuhri imam Sufyan moo ci génn te moom àndanoom bi nee na moom doon na wax laxmu laxmu euh, ximaara waxshin après mu ne laxmu laxmu ximaara waxshin mu ne waaye nag Muhammad ibn Euh, Amr ibn Alqama mii Xaalid Xaalid al-Waasiti moom dafa wuteeg ki nga xamante ne mooy al-Fadl ibn Muusaa lim jële ci moom parce que Xaalid al-Waasiti jële na ci même Muhammad ibn Amr mu ne Himaar Wahsh jële ko ci al-imaam az-Zuhri comme ñi ëpp waaw léegi euh, mu ne imaam at-Tabaraani it na ko ci yoonu Mawlaana Ibn Isxaaq mi sëriñu waa siira te mu jële ko ci imaamu Zuhri foofu mu ne raj mu ne rijlu lim ko jox mooy tànku ximaaru Wahsh mu ne waaye ibnu Isxaaq xasanul xadiis imaam ibnu Isxaaq xadiisam xasan na mooy bu baax la waaye illaa annahu laa yaxtaju bihi idaa xulifa bu wuteek ñi ko gën a dëgër mooy du ñu ci sukkandikoo waaw mu ne mooy loolu côté imaam az-Zuhri daal li fi imaam al-Haafiz ibnu di leeral mooy imaam zuhri li wér ci moom dëgg-dëgg mooy que ne ximaaru Wahshi la doon wax waxul yàpp ah ximaaru Wahshi waaw. te nee loolu li koy wane mu ne imaam al-Hafiz ibn mu ne wa yadullu ala wahmi man qaala fiihi an az-Zuhri dhalika koy wane mooy li defle képp ku ne imaam az-Zuhri bi daneel yàppu mbaam yàppu mbaam sëf loolu liy wane ne mooy ibnu Jurayj moom moo ko leeral nee na. qultu li Zuhri dama wax imaam az-Zuhri ne ko mais alximaaru aqiir dama ne ko alximaaru aqiir dama ne ko ndax alximaaru aqiir mooy est mbaam moomu Sa'b ibn Jassama mayoon Yonent bi alayhi salaatu wa salaam mooy dafa newoon loo xam ne lu ñu rey lu ñu rendi la mu ne ah loolu de wóoruma moom mu ne loolu nag man imaam az-Zuhri ne man wóoruma de <laughs> waaw laa adri xawma de waaw mu ne loolu imaam ibnu Xuzayma ak imaam ibnu Awaana soloo nañ ko ci seen saxiix yi waaw même bu dee ne dëgg la ñëw na ci moom imaam al mu ne ñëw na ci Mawlaana ibnu Abbaas këne li as-Sa'b ibnu Jasaama joxe mooy laxmu ximaar la comme ni ko il imaam daal di solowee an Sa'iid ibnu Abbaas mu ne ahda as-Sa'b as-Sa'b boobu ila nabi sallallahu alayhi wa sallam rijla ximaar jox na yonent mi alayhi salaam tànku mbaam boo xam ne mbaam mbaam mbaam àll la waaw am na yeneeni riwaaya yoo xamante ne nii yuy dëgëral waxu ñoom imaam imaam al imaam al ibnul qayyim ak ñoom al imaam an-nawawi ak ñoo ñële waaw waaye waaye hmm lum ci man di doon li imaam Shaafi'i wax moo ci ne li mu wax ci al umm mu ne in kaana sa'bu mooy ibnu jassama ahda lahu ximaaran xayan fa laysa lil muhrimi an yadbaxa ximaaran ximaara waxsh waxshi waxshin xay wa in kaana ahda lahu laxman faqad yaxtamilu an yakuna alima annahu siida lahu voilà imaam al-Shafi'i rahmatullah alayhi mu ne de mooy mu ne ci al umm téereem bu am solo boobu bu dee ne Sayyidna Sa'b ibn Jassama radiyallahu anhu yonent ma lay saa saam laxmu ximaar la ko jox mooy mooy ximaaran xayyan comme ni nga xam ne noonu la ko imaamul Buxaari sutandre waxe ni nga ko tuddale bunt ak riwaay yi nga xam ne moom lañ jëlee ci imaamu Maalik yuy wane ne ximaar wax ci la waxul yàpp mbaam suuf la waxul mbaam mbaam àll mais waxul yàpp mbaam àll mu ne loolu bu dee ne yàpp mooy mbaam mu doon dund la fa laysa lil muhrim loolu de toute façon ki nga xamante ne nii moo armal kooku amul amul droit an yasba ximaara wax kooku façon xay yi buy dund kooku moom doon mooy li aaya bi wax wa hurrima alaykum saydul bari ma dumtum hurma ya ayyuhalladhina amanu la taqtulu sayda comme que animal bii ñu la indil animal la boo xam ne dañ koy rëbb kon mooy te yow kon mooy manoo koo rendi de toute façon bu dee da ngaa armal manoo ko waaw wa in kaana loolu mu ne mooy bu dee buy dund la wa in kaana ahda lahu lahman faqad yahtamu yuhtamalu an yakuna alima annahu sidara bu dee ne moom yàpp la ko jox kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam xamoon na ne ah yàppam wii de kon ñun la ko rëbbal mooy dañu koo rëbbal ngir ñun ta loolu mooy ki armal bokk na ñu koy tere non seulement moom li aaya bi wax léegi moom du rëbb waaye ku ko rëbbal jox ko amul droit lekk ko voilà mu ne kon mu ngi noonu <laughs> waaw <laughs> loolu la waala am na nag riwaay boo xam ne moom bu charge la boo xam ne euh, dafa ñëw ne yonent saa salaam am na boo xam ne dañ ko koo jox mu lekk moo tax imaam Ibnul Qayyim rahmatullah alayhi mu ne lii moom de toute façon moom wéru waaw loolu lii moom moom moom en tout cas wéru non loolu moom moom moom wérul man du <laughs> waaw non man du parce que affaire bi benn benn xew-xew la fii la xewe ñépp ne lii am riwaaye bu ñëw wax lu contraire que ne yonent wala que ne yonent xam nga riwaaye yépp dañ salaam da koo delloo am riwaaye bu ne gaa yi dañ bañ ko ko joxee yonent ma lay saa salaam daal dina ciy lekk al imaam Ibnul Qayyim mu ne dul façon loolu moom mënula wér moom waaw waaw loolu moom mënu la wér benn yoon la mënu la wér parce que lii benn benn xew-xew la benn xew-xew la du ñaar te riwaay wane nañ ne lekku ci dara kon nag <laughs> loolu mooy li moom loolu la wax kanta imaam al-Hafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi dane man yaakaar naa parce que euh, yaakaar naa ne affaire bi loolu ci retour bi la ci retour bi ba mu fa jógee lañ ko jox yàpp boo xam ne yàpp kii la moom mu lekk ko loolu lay wax waaw te li koy wane mooy foofu dane dafa tudd ne fële la jox fa la xewe woon waaw jox fa la xewe woon wala sorewul jox fa te loolu xam nañ ne fii nii mooy du jox fa kon loolu xam naa ci retour bi la loolu la ku mel ni al imaam al xaafis ibn Hajar moom loolu la wax kanta eh, imaam al al al al ibn al qayyim moom dane mooy yaxya ibn sa'id an jaafar an amr ibn umayya ad-damri an abihi an as-sa'b mu ne ahda li rasuli nabi sallallahu alayhi wasallam jox na ko benn eh, yàpp mbaam fekk mu ngi wa huwa bil juhfa fa akala minhu wa akala al qawm waaw mu ne loolu nag moom mooy ñoom loolu lañ ko boole <laughs> mais kanta imam al ibn al qayyim dane lool moom de toute façon wérul moom waaw loolu moom mënula wér moom amma xadiisu yaxya ibn sa'id an ja'far fa xalatun bila shakk lii moom jumtal ci loo xam ne si kisàkk amul fa inna al waqi'ata wahida waaw wa qad ittafaqa ar-ruwaatu annahu lam ya'kul minhu illa hadhihi ar-riwaaya ash-shaadha al-munkara <laughs> al imam ibn al qayyim dafa bala yaa moom ne moom ah, mu ne de qultu ma ne man imaam Ibnul Qayyim laa wax nee gis nga nag xadiisu Yahya ibn Sa'id an Ja'far lii moom fa xalatum bila shakkin lii moom njuumte la ci loo xam ne amul benn si ci sàkk fa inna al-waaqi'ata waahida ndax xew-xew bi benn la te ruwaat yi ñi ko jëlee ci solo ko ci as-sahaaba ak Mawlaana Ibn Abbaas ñépp d'accord nañu dëppoo nañu ko ne yeneen saa sam lekku ci ba mu des riwaaya bii nga xam ne shaza la mooy defa nekk loo xam ne riwaaya boo xam ne bu beru la boo xam ne boo xam ne la ci ne dañ koo bañ te duñu ko nangu imaam affaire bi bon man li ma gis mooy ne affaire bi ca ca ba muy ba mu jógee Makka ba aj bay dellu si la waaw te loolu kon nekkatul am ku xorum mooy boobu da koo mayaat beneen mu lekkoon ci loolu la quoi ndax lim ne jux fa la xewe jux fa la xewe moom noonu daal <laughs> la imaam alxaafis ibn Hajar moom noonu la ko boole contrairement ak al imaamu Ibnul Qayyim kon daal <laughs> hmm? euh, loolu daal moo ñëw ci en tout cas luñ ci man di demee mooy li Imaam Shafi'i wax li gën a dëgër mooy yonent ma lay saasam de toute façon bi mu ko ko joxee fekk muy dem Makka daan ne ko noonu waaw parce que mu gis ne ah xar kanam gi xaw na kii ka soppeeku ndax liñ ko delloo mu ne ko delloowuñ la ko parce que lu dul ne ñun dañoo nekk ñoo xam ne dañoo armal hein lu dul ne ñun dañoo nekk ñoo xam ne dañoo nekk armal war a dem aji hein kon ñu gis ne kon yonent bi alayhi salaam daf koo delloo hein voilà kon loolu am solo la moo tax euh, possible nit man nañ la jox cadeau nga delloo ko mais ci delloo yi gën a rafet comme yonent bi alayhi salaam def waaw loolu mën na koo def nit ki mën na koo def joxe li tax nga wax li tax manoo ko comme li ñu waxoon sànq doo ñëw rek di def naan après bon qu'il qu'il pense ce qu'il veut c'est son sama yoon newu ci ah waaw déedéet kon nag euh, kon fii liñ fii gën a gis mooy ne kon ki nga xam ne moo armal manu la reen di am rëbb te tamit bu ñu rëbbee ngir moom ngir moom moom du ko manu koo lekk mooy loolu dañ ko koy dañ ko koy tere euh, léegi as-Sa'b ibn Jathama ñu kontine ci as-Sa'b ibn Jathama kon lii moo xawoon foofu moo joxoon hadiya boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nag Seydina as-Sa'b ibn Jathama radiyallahu anhu ginnaaw gi am nañu ne kañ la génn àddina boroom xam-xam yi dañ cee wuute am nañu ne xilaafu Seydina Abu Bakr la génn àddina mais wax jii nii dese naa dëgër am ñu ne feewu xilaafa seydna omar ibnul xattaab am ñu ne déet ci xilaafa seydna osmaan radiyallahu taala anhu ñetti wax bu njëkk bi nag mel na ni dese naa dëgër en tout cas nettal yi ñëw même bu dee ne seen sanad ya moom waaye daal luy wane ne moom dund na ah dund na après seydna siddiq radiyallahu taala anhu wa ardaa euh, parce que lan mooy wone lool parce que dafa masa robb euh, al ibnu sakan al ibnu sakani rahmatullah alayhi dafa solo mu ne bi nga xamante ne ci lañ ubbi ci yoonu safwaan ibnu amr mu ne haddathani nettali nañu Rashid ibn Sa'd Rashid di doomi Sa'd annahu qaal mu ne bi nga xam ne ci lañ ubb istaxra istaxar ab dëkk la mu ne naadaa munaadin dafa am benn waay boo xam ne dafa woote benn aji woote ne la alaa inna dajjaal qad xaraj alaa inna dajjaal qad xaraj mooy bi ñuy ubbi dëkk yi di ko dugal lislaam am benn waay bu woote ne alaa waawee ngeen ma yëgal leen inna dajjaal dajjaal xat xaraja génn na bon li waxee lool mooy yëgle ne dajjaal mi yeneen saa saa doon wax gisoon nañ masiixu dajjaal <laughs> si kañ lañ ko gisoon luñ doon def tarjama tarjama ki nga xamante ne moo netta moo ko gis ah tamim addaari tamim seydinaa tamim addaari seydinaa tamim addaari radiyallahu anhu mu nga ne dajjaal ñëwagul gaa yi ne dajjaal génn na fa laqiyahu Sa'b ibn Jassamata sayyidina Sa'b ibn Jassama dajeek ñoom mu leen hee dégg leen ñuy wax lool laqad sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam laa yaxruju dajjaalu hatta yadhala an-naasu an dhikrihi waaw Allah Allah xadiis bi nag bu baax la al imaamu ahmadu daal dina koy solo mu ne mu ne <laughs> gaa yi naan dajjaal génn na dajjaal génn na xam nga loolu tendance la am na gaa yoo xam noonu boo leen déggee nee nañ dajjaal jàll na bu yàgg parce que Seydina Isa ñëw bu weesu bu yàgg <laughs> hein waxoon nañ la bi ñuy gis affaire dajjaal bi noonu waxoon nañ la yooyu mooy wax yi nga xam ne jar na dàq ganaar waaw mooy dëgërul du laa laa laa amul dara lu koy soutenir <laughs> dajjaal bu génnoon yaakaar ngeen ne moos <laughs> dajjaal dina génn ba dem kenn yëgu ko <laughs> ak ni ko yeneen saa salaam doon tiitloo saxaaba yi ma ne sax yonent yi jiitu woon doon ko tiitloo seeni xeet di leen ci mettre en garde dajjaal ñëw ba dem te kii yëwul la dajjaal ñëw la lu dul mbooloo mu ndaw <laughs> ah kooku de xaw naa niroog ki ne yawmal qiyaam ñëw na te daanaka moom seenu mbooloo rek kii ne yawmal qiyaam ñëw na <laughs> ah, loolu ay ay ay la xoolal euh, kii Seydina euh, Sa'b ibn Jassama ne leen hey laa yaxruju man dégg naa yéena naan dajjaal génn na ah sami'tu rasulallah man de waxuma seen wax de mais man yonent bi sallallahu alayhi wa li mu wax laa leen di wax dégg naa ko yaqulu mu naan laa yaxruju dajjaalu hatta yadhhala an-naasu an dhikri ah laa yaxruju dajjaal dajjaal du génn mukk mukk mukk hatta mbate ba kera bate yadhala naasu an dhikri lu dul nit ñi dañoo ñëw ba mooy ñëw ba fàtte ko dootuñ ko tudd <laughs> waaw ñun moom ñu ngi ci chemin bi di dem ngir dajjaal ñëw te loolu moom xadiis yu wér la yoo xam ne yeneen timale saar saar moo ci yëgle bokk na ci liy war na ne dajjaal a ngi jege si mooy gaay dañuy dem ba dootuñ ko tudd c'est nga dégg ñu koy tudd waaw mu ne man maa dégg yoon saa salaam wax loolu te ñun saxaabaan yi ne fii mu ñu ci doon euh, doon doon doon mettre en garde ñun dinañ fàtte dajjaal ñun ñun fu ñu nekk suñu xel a ngi dem ci dajjaal ah. musiba gu rëy noonu waaw ndax laa ya'manu makrallah lu dul nit ñi nga xam ne ñoom alxaasiruuna lañ mu ne kon maa dégg yonent saa salaam wax loolu ne dajjaal du génn lu dul nit ñi dañuy dem nekk ci seeni seeni ñàkk seeni yëgëdeeg seeni yooyu ba dootuñ ko fàttalitoo dootuñ ko sax waxtaane dootuñ ci bàyyeeti nit xel yi di leen mooy dañuy dem daal ba comme si ça n'existait plus waaw ñenn ñi sax xamul luy daj dañ leen dégg daal ñu naan dajjaal dajjaal mais ah en général ñu ngi koy dégg sax ñu ngi koy dégg liñ ci wax dugul waaw muy kon xadis bu wér boo xam ne al imaam ibn sakan nee na isnaaduhu saalihun sanadam saxiix bu baax la a am na tamit ci yeneeni kii yoo xam ne dane saxiix isnaaduhu saxiix kon loolu ah loolu moo tax daal insha allah li gën dëgër mooy kon moom faatuwul jamonoy Seydina as-Siddiq amaana ñu ne say jamonoy Seydina Usmaan eh, wala Seydina Umar radiyallahu anhu mooy li gën dëgër wallahu ta'ala a'lam wa ta'ala an Seydina Sa'b ibn Jathama eh, alladhi ahda lin-nabi bil abwa'i wa huwa ha wa huwa yuridu yaqsidu makkata xajjan fi xajjatil wadaa yal na buur yàlla kontaan ci moom kontaan loo ko radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'ali al firdawsi maskanahu wa ma'waahu léegi nag Euh, ginnaaw kon fii kon fan lañ toll al abwa léegi nag al abwa li ñu fi dese mooy masala yi ñu waxoon ci wàllum rëbb mooy wax nañu li jëm ci li jëm ci ah mbaam mi mbaam àll mi sayyidna Sa'b ibn Jassaama mayoon yeneen tubaab saa saa gis nañu nanguwoon ko léegi nag bii di ñëw ñu gis masala yi jëm ci yooyu euh, ci wàllu waa waa ji nga xamante nii day rëbb.